أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ñu ko doore woon ak yéen bi koor gi tàmbalee ba léegi rek dikkaat nañ tey jii incha allah fas yéene ànd ak yéen ngir dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diir weeru koor gi ngir yokkante ci lu jëm ci suñu wàllu diine ak lu jëm ci suñu wàllu àdduna ki ñuy dalal tey jàpp naa ne présentation bi sax xawu ko woon a jar ndax képp koo xamante ne yaa ngi yewwoo ci gox bii muy Darou Moukhty ak li ko wër yaakaar naa ne xam nga ko xam nga ko ci wàll gi nga xamante ne ci la yëngutu te muy wàll goo xamante ne képp kuy dund rek am nga yitte jëm ci wàllu googu muy lu jëm ci wàllu wérgu yaram muy Mouhamadou Moustapha Diop di médecin district bi nga xamante ne mooy district bu Darou Moukhty di médecin chef bi kon kooku mooy ki nga xam ne moom lañu dalal fii tey ci jataay bi muy firndeel rek ne jataay bii kat jataay la boo xamante ne lépp lu yitteel doomu aadama bi rek lépp loo xamante ne doomu aadama yitte woon ko ci ak dundam incha allah fas yéene nañ cee bay suñ kemtalaay kattan ba yokk ci ñi nga xamante ne ñoo yittewoo ci wàllu googu xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi niñ ko baaxoo defee rek dañuy wax aslëf rek ci ay jaar jaaram laata muy agsi fii nga xamante ne fi la nekk tey mu daarul mu waaye ñu njëkk a xamle ne njëkk jaar-jaar yi nga xamante ne moom la ñuy wax ci moom naka jekk ay maamam ak ay waajuram ñoom ñëpp borom daaru Muxti lañ yaakaar waajuram nekkoon ku ràññiku ci kër Serigne Modou Awa Balla ñoom ñëpp tamit ak njaboot gépp nekk ay taalibe fii ci nga ci kër gi daalu Muxti kon njëkk muy nekk médecin ñu koy affecté fii ci district bu Darou yi moom taalibe de ci kër gi ci kër gi la bokk kon nag yaakaar naa loolu rek daanaka xawoon naa doy sëkk waaye nag dañuy xamle rek aslëf ci ay jaar-jaaram moom mu ngi jànge Kaolack fi nga xamante ne foofu la waajuram nekkoon ginnaaw bi mu tarbiyoo borom daalu Moukhty wala sëriñ Mourou Awa Balla ba mu wàccee ko waajuram fi la nekkoon ci kër gi di fi tarbiyoo ginnaaw bi mu fi jógee la dem Kaolack kon moom mi foofa la tàmbulee njàngum école ci lycée bu Valdiodio Ndiaye foofu la amee baccalauréat ginnaaw bu mu amee baccalauréat ca la fa jógee dem université Cheikh Anta foofu noonu ci université bi def na fa lu mat juróom-ñetti at ci faculté de médecine di jàngale di jàng lu jëm ci wàllu médecine kon def na foofu ci université Cheikh Anta Diop juróom-ñetti at ba am diplôme am ci wàllu médecine bi mu amee diplôme ci wàllu médecine fi ñu ko njëkk a affecté mooy Richard-Toll Richard-Toll lañ ko njëkk a mu def ñeenti at ci atum nag 2003 lañ ko affecté fii ci Darou yi mu nekk mu nekk fi médecin adjoint fii ci district bi waaye nag bi mu fi liggéeyee lu toll ci ñeentaat at ci atum 2007 ci lañ ko nommé def ko mu nekk médecin chef bu district bi Darou Moukhty kon loolu nag ak yokkal la goo xamante ne yaakaar naa ne euh, képp koo xamante ne yaa ngi wuyoo borom Darou Moukhty mbégte la war doon ci yow ñu ñaan yàlla mu am neen yokkute yu gën a kawe yooyu wala mu fiy jóge wala tax mu sax ci ba xaw waaye nag ci biir loolu ci biir liggéey bi tax ci teewut mu continuer di def ay formation yu bare bare bare am na benn diplôme ci wàllu médecine générale te loolu mi ngi ko amee Mbuur ci benn institut bu ñuy wax ESIT bu nekk foofu noonu am na fa diplôme ci wàllu médecine générale naka noonu tamit Bénin réew mu ñuy wax Bénin dem na fa def fa benn formation ba am fa benn diplôme ci wàll wàllu vaccinologie naka noonu tamit jaar na Belgique jàngi foofu moom tamit am fa ay diplôme def na ay formation yu bëree bëri tamit ci wàllu sida ci wàllu tuberculose ci wàllu informatique ay fànn yu baree bëri daal def na ci ay gëstu ba am ci ay lijaasa kon kooku mooy ki nga xamante ne ci gàttal mooy fas yéene toog seq ak ñun jotaay bii tey fas yéene waxtaan ak ñun nag lu am solo ci kenn ku nekk lu soxal kenn ku nekk ci ñun muy koor laka la naka lan la mën a indi nit ki ci wàllu wér-gu-yaramam loolu mooy li nga xamante ne moom la fas yéene waxtaan ak ñun waaye nag occasion bi duñ ko bàyyi mu dem noonu ba tax su waxtaan wi jeexee kenn ku nekk ci ñun lépp loo xamante ne yitteel na ko ci wàllu wér gu yaramam te mu bëgg koo xam incha allah bu ko laajee su ko bindee rek incha allah bu waxtaan bi jeexee moom dana ci tontu kon ñu xamle ne maanaam euh, débat yi nga xamante ne mooy am ginaaw bu waxtaan bi jeexee yëmul rek ci corps ak santé waaye nag lépp loo xamante ne yittewoo nañu ko mu jëm ci suñu wàllu wér gu yaram rek. incha allah bu ñu ko leerloo waxtaan wi jeexee moom nii danañu ci indil ay leerlu kon nag dañ koy gërëm ci disponibilité am gërëm ko ci xam nañ ne amul benn temps waaye nag xam gum xam ne lii moom ci liggéey bi la bokk te moom tamit ci ñii liggéey lii ñii la bokk te ci kër gi la bokk te ci ci lii la bokk moo tax tey jii mu ñëw joxe lii mu nekk participation ci liggéey bii nga xamante ne dañ koy liggéey borom daal moo xam naa ne damay profité ci occasion bi rek ci turu mu assasa bépp ñu jot jot li ay kàddu yu cant yoo xamante ne dañ koy jëmale ci ki fi toog jataayu borom daal moo tey tey muy sëriñ si xaddi ndax amuñu lu ñuy la ci ne jataay bii tey bu fekkoon dafa joxe woon digal ni nañ ko dakkal bi ni ko tey ji tamit jataay bi du amati kon nag lii lépp nañu xam ne ginnaaw yàlla bu amee moom moo ko waral ndax moo ci joxe ndigal ñaareel ba tamit fu mu toll dafay laajte naka la liggéey bi doxeek yan jafe-jafe lañ am waaye yemul ci loolu dafay fop alalam di ko def ci liggéey bi ci lépp loo xamante ne lu ko nar a gàllankoor tamit loolu dana tax ba loolu du am kon nag loolu moom yàlla rek moo tax mu koy def yàlla mi tax mu koy def gis na ko te am na fay yàlla na ko ci yàlla fay gën jaaraka ci fay yàlla na ko ci yàlla bàyyi ba li mu yéene liggéeyal borom daal moo lépp mu àggale ko foo xamante ne kawañ ko tam kon li ñu def moom mooy dañuy jox Mouhamed Moussa Diop kàddu bi mu andi li nga xamante ne moom la ñu waajal ci lu jëm ci koor ak wér-gu-yaram ñu bàyyi xel bu baax a baax rek bu waxtaan wi jeexee laaj yi nga xamante ne moo aju ci lu jëm ci suñu wàll wér-gu-yaram ndax lii occasion la boo xamante ne kenn ci waru ko bàyyi mu jàll képp koo xamante ne am nga lu la yitteel lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram rek incha allah nga bàyyi xel bu waxtaan wi jeexee laaj yooyu rek. suñ ko laajee incha allah dana ci tontu kon nii def mooy ñu ngi koy jox kàddu gi di ñaan yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahir rahmanir rahim kon ginnaaw bi ñu santee yàlla jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy tàmbali di wax assalaamu aleykum mbooloo mi di nuyu képp ki di ziyaare kilifa yi fi nekk yépp ci weer wi ñu nekk muy weeru koor waaye tamit di yëbbante ak di nuyu sunu xalifa sëriñ Cheikh Khadim Mbacké di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi te wéral ay cëram di profité ci occasion bi nekk nii muy weeru koor ni di ziyaare ñépp tey balu ñépp ak tey bal ñépp ak di wax ni tey maa ngi ànd ak sama nattango docteur Babacar Guèye mi toog sama ndejoor muy médecin chef adjoint district bi ndax sànq ci présentation bi dañ ko fàtte waxaale donc man ak moom ñoo seq liggéey bi ci hôpital bi moom nag gan la fi tey bi may ñëw ma ne naa ànd ak moom pour présenter waale ko mbooloo mi koo xam ni bi mu fi ñëwee yàggul waaye wax dëgg yàlla liggéeyam rafet la kon nag ñu leen koy présenté waaye itam di leen ko dénk di dellu tamit di nuyu ak di bu baax waa fondation Al ndax ginnaaw yàlla ñoom ñoo waral jataay bi te ñoom ñoomi invité pour ma waxtaan fii ci tem bu am solo muy sante ak ramadan maanaam wérgu yaram ak koor yaakaar naa thème la bu nga xam ni tem du ko gën a am solo ndax yàlla dafa def wérgu yaram moom amul dara lu ko gën a am solo ci àddina yaakaar naa ndax weeru koor aussi ci jullit bi rawat na ci taalibe bi yaakaar naa nekk na la nga xam ni lu am solo la kon nag waxtaan seen diggante yaakaar naa waxtaan bu euh, ko gën am solo ci kaw loolu nag ni ñu tërale woon suñu waxtaan maanaam suñ kàddu yu njëkk bëggoon nañ fàttali ban dégg-dégg lañ war a am ci wér-gu-yaram maanaam ci sante ban dëgg-dëgg lañ war a am ci ramadan ak ramadan lan la mën a war a indi ci wàllu wér-gu-yaram ramadan lan la mun a indi ci doomu aadama bi waaye tamit ramadan yan feebar ñoo ànd ak moom ak yan feebar ñoo àndul ak ramadan loolu tam lu am solo la waaye tamit ku woor ba ngoon ci wàllu dogam euh, lan lañ digle ci ni ko war a doxalee ci li war a lekk ci li war a naan moo xam muy dog moo xam fajar muy xëdd waaye tamit ramadan am nañu ko attan am nañu ko attanut ñi ko attanut yan tolof tolof la war a mën a indi ci ñoom maanaam accident yi ak incident yi nga xam ni moo mën a jóge ci ramadan ak loolu bu amee ban taxawaay lañ ci war a am suñ ci jógee dinañ def li ñuy wax recommandation maanaam yan conseil ak yan tëralin yoo xam ni moom lañ leen bugg a baaxee su ko defee yaakaar naa suñ ci tegoo ci yoon woowu su borom mun nañu dimbali ba duñu am benn jafe-jafe ci suñ wàllu wér yaram ci koor gi kon ci gàttal loolu mooy li nga xam ni mooy sunu plan de travail suñ paree nag ci waxtaan wi dinañ tibbi débat yi su ko defee képp ku am lu muy laaj wala lu muy leeru ci thème bi wala ci beneen thème occasion la pour ñu waxtaan ci pour ñu leeral waaye bala mooy sori aussi bëggoon naa renouveler suñu engagement di wax nañu lii dañ ci am mbégte ndax dafa bokk suñu liggéey ndax liggéeyu docteur du rek faj du rek nekk sa bureau ku ñëw nga faj ko mu dem waaye ñun suñu liggéey bokk na ci léeg-léeg ñu génn bureau yi ñëw ci askan wi pour mun a wax ak ñoom mun leen a yee ci seen wàllu wér gu yaram loolu dafa bokk suñu liggéey kon nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di wax ni dëgg la yàgg nañ def conférence yàgg nañ def ay émission rajo ci ay thèmes yu bari waaye conférence ci mosquée tey la ko yàlla soo ko dogal kon nag expérience la ci man maa ngi ci sant yàlla bu baax nag alors santé dama wax sànq ni amul dara lu ko gën a am solo ci dundinu doomu adama ndax àddina loo bari alal alal alal wala loo bari xam xam xam xam xam xam soo amul sante dafa mel ni amuloo dara mais lan mooy santé alors santé dëgg-dëgg bi ñu ci war a am du rek koo xam ni ay cëram wala boog am xelam dara sikku ci loolu rek du santé ndax ñu bari dañ jàpp ni santé mooy dara bañ laa metti wala boog ci sa wàllu xel dara bañ cee dese ji mais santé dafa passé foofu santé mooy koo xam ni naam say cër dara méttiwu la sam xel dara sikku ci waaye tamit ci wàllu social sa xel dal na loolu tam ci santé la bokk maanaam masalan doomu aadama su yeewoo dara méttiwu ko am xelam macha allah dara sikku ci mi ngi ànd ak xelam même bu amul dépense këram dañ jàpp kii amul wér gu yaram dañ jàpp ni kii amul santé kon ba dégg-dégg boobu laa bëgg képp ku fi ñëw mu jëlu ko fi ci santé kon santé dafa nekk la nga xam ne dafa global du rek affaire du cër du rek affaire xel mais même affaire sociale ci la bokk boo yewoo nga am stress maanaam sa xol naqari wala nga manque dépense walla nga nekk ab ouvrier amuloo machine boo liggéeyee wala nga nekk ab chauffeur sa oto panne kooku mënuñoo jàpp ni tu es en bonne santé kooku dañu jàpp ni da nga feebar kon définition boobu léegi mooy définition bi bees buñ génne ci santé muy lu am solo waaye ramadaan wax naa sànq ni amul dara lu ko ëpp solo ci jullit bi ndax duma ko jàngale fii ndax borom borom ay borom daara rek moo fi nekk benn la. ci ponk l'islam mais il faut ñu nangu ni euh, weer wu metti la il faut ñu nangu ni weer la wa nga xam ni wax dëgg yàlla il faut ñu d'accord ni metti la ndax nga commencé ko ci fajar doo lekk doo naan doo naan café doo yëy guro doo tux cigarette bu dee kuy tux la doo am benn bànneex sa wàllu yaram loolu il faut ñu d'accord metti na te faw mu am ay efe yoo xam ni dina ko jur ci organisme ci yaramu doomu aadama waaye santé ak ramadan bëri na ñoom ñaar lu ñu ànd te ramadan bëri na ay avantages maanaam bëri na ay Eh, loo xam ni mën na ko dolli ci wérgu yaramu doomu adama waaye tamit am na ña nga xam ne war nañ koo def mais am na ña nga xam ne aussi waruñu koo def dinañ ci ñëw ci kanam tuuti ndax léeg ñu toog ba si yàgg bari na ñoo xam ne dañuy weer ba ngoon am ay tolof tolof ci seen wàllu wérgu yaram tey rek hôpital ci suba am na ñu fa ñëw ñoo xam ni am nañ ay jafe-jafe seen wàllu wér yaram lu ko waral mooy dañ koo attanul woon kon incha allah ci kanam dinañ ñëw leeral loolu yépp kon nee naa sànq ni nga toog bañ a lekk bañ a naan bañ a naan kafe bu doon ko ko tàmm la nga bañ a yey guro wala nga bañ a tuux loolu bu doon seeram da ko tàmm nga toog ay waxtu waxtu waxtu yoo xam ni defuloo ko faw mu am ay mandarga yoo xam ni mooy feeñ ci sa yaram màndarga yooyu nag dafa bari te wuute te day dépendre nag ci anam yu bari dina dépendre ci climat bi maanaam woor ci tàngaay dina wuute trop woor ci seddaay woor ci jamono nawet dina wuute trop woor ci jamono noor wooree Dakar wala nga wooree Ndar maa nga wooree Europe wala nga wooree Kaolack am na wuute ci doomu aadama bi waaye tamit ci oor it ci kattanam nu mu toll dinaa mit ay màndarga yoo xam ni ñoo mën a feeñ ci yaramam waaye nag alhamdulillahi rabbil alamin bi yàlla defee ni doomu adama bi am na capacité de résistance maanaam lu métti métti suñu boroom may na doomu adama yi ay capacité yoo xam ni bu yooyu amee mën na jóg bëreeg moom kon nag dañuy leeral loolu lu mu doon dama wax sànq ni koor dëgg la yàllaa ko digle waaye nag dañuy ci ku ko man ñan ñoo war a koor ak ñan ñoo warul koor léegi tem boobu la ñuy sonn ñi nga xam ni waruñoo woor ñooy ñan mooy képp ku nga xam ni danga am feebar boobu ñuy wax ulcère ulcère yaakaar na ñu bari xam nañ ko fi genre góom la wala boog genre xoosu xoosu buy nekk ci biiru doomu aadama bi dëppawul ak koor dëppawul ak koor ndax saa yu doomu aadama bi xiifee wala mu mar dafa am lu ñuy wax acide acide boobu day laal ci góom bi wala mu laal ci xoosu xoos bi kooku xam ngeen ni àndul ak woor yan mooy màndarga ulcère ulcère ku ko am sa xol day metti mun na metti metti bu tar mun na mel ni luy jam wala mu mel ni luy lakk walla mu mel ni luy weñaaru mën na mel ni luy màtt di bàyyi mën na ñëw ci sa xol mel ni lu fëllee sa ginnaaw mën na nekk sa wetu ndejoor mën na nekk sa wetu càmmoñ kon loolu mooy ulcère ko ku ko am ci wàllu xam-xamu docteur koor wàcc na la bu loolu weesoo képp ko nga xam ni danga am lu ñuy wax maladie infectieuse maanaam nga siburu wala nga grippe wala nga am feebar bu ñuy wax tuberculose wala feebar bu ñuy wax hépatite maladie infectieuse yi dañoo bari mais feebar yooyu dëppoowul ak or lan moo tax dëppoowul ak or ndax métti na métti gi nga xam ni doomu aadama bi munta am loolu loo pare di ko boole koor te it am na garab yoo nga xam ni daanaka ay perfusion lay doon ak ay injection loolu àndul ak koor kon loolu mooy ñaareelu groupe feebar bi bi ci des mooy képp ku am tension waaye tension bu metti lañ wax tension bu metti nag docteur moo ko mën a xam képp ku am tension bu metti wala tension ba nga xam ni dafa ànd ak complication maanaam mu ànd ak euh, paralysie wala mu ànd ak euh, li ñuy wax arthrite maanaam jàpp sa tànk wala mu jàpp sa làmmiñ wala mu jàpp sa loxo wala sax jàppul dara mais mu nekk rek tension bu metti bu sévère kooku koor wàcc na la képp ku nga xam ni da nga am feebaru cardiaque ak bu mun di doon feebaru cardiaque mun na jóge ci tension comme mun na jóge feneen ngay dox di fat wala ngay dox mu jàpp sa xol di metti ngay apaat mën na dem ba jàpp sa tànk tànk yi di néewi kooku koor wàcc na la képp ku nga xam ni da nga am diabète diabète insulinodépendant ndax diabète dafa am ñaari façon dafa am ba nga xam ni ala kulli alin il faut ngay picciru am boo xam ne soxlawul piccir mais diabète bi nga xam ni dafa ànd ak piccir insuline yaakaar naa ñu bari xam nañ ko fi ñaari mooy diabète bi nga xam ni mooy dal xale yi boobu yaakaar naa xel nangu na ni àndul ak koor ndax di nga toog ñetti yoon wala ñeenti yoon léeg-léeg ci bis bi di ci piccir am na beneen façon diabète bu ñuy wax diabète non insuline dépendant te boobu jabet moo fi gën a bari maanaam doo soxla piqûre waaye nag sa suukar normal la gut kooku koor wàcc na la waaye bu dee diabète bi suukar si normal na nga dem ci docteur bi mu contrôler la seet la xool sa deret gis ni baax na kooku mën nga woor waaye nag il faut que médecin bi di la suivre léeg-léeg képp ku nga xam ni danga am feebar ak bu mu di doon ngay jël garab ñett yoon ñeenti yoon ci bis bi kooku xel nangu na ni koor wàcc na la ñun nag dañ am jafe-jafe trop ci fànn boobu ndax koor ku ne xam na ni ñaari ñaari waxtu la nit ñi di lekk waxtu ndogu ak waxtu fajar te am na feebar yu nga am yoo xam ni garab yi da ko war a naan ci loo xam ne day weesu waxtu yooyu kon nga xool war a naan ci bëccëg bi war nga ko war a naan masalan tisbaar war ko naan takkusaan donc ñooñu yaakaar naa xel nangu na ni feebar wàcc na leen waaye dafa am lu ñuy wax cas particulier ñoo xam ni feebaruñu waaye dañ am la nga xam ni xëy na mun na gàllankoo seen koor ki ci jiitu mooy jigéenu wérul jigéenu wérul ci suñ xam-xam koor wàcc na dama xamul nag lan la ci diina wax xëy na après dinañ ci ñëw mais jigéen wérul ci xam-xamu docteur koor wàcce na ko surtout rawatina nag ku am ëmb bu ndaw ndax li ñuy ragal mooy xiif bi ak mar wi ngay yendoo lor li nga xam ni moo nekk ci biir moo tax ñun dañ jàpp ni képp ku ëmb moo xam ëmb bu ndaw la moo xam ëmb bu mag la koor wàcce na la képp kuy nàmpal nàmpal bu ndaw maanaam six premiers mois yi koor wàcce na ko ndax ku ne xam na ni meew mi nga xam ni moom nga war a nàmpale sa doom lekk bi ngay lekk ak naan bi ngay naan da ci am effet donc ci six premiers mois yi moom dañ cee tere koor waaye nag bu weesoo six premier mois yi nga xam ni xale bi daanaka léegi xaw naa nekk mag commencé na lekk kooku mën na woon gis baax yaakaar naa dëppawul tam ak koor ku yaakaar naa diine yëpp d'accord nañ ci donc bépp jigéen bi gis baax koor wàcc na la léegi nag ñu ñëw ci xale yi dañoo gis moo xam daaru musti la moo xam feneen xale yu bari dañuy woor mais ci xam-xamu science laay wax bépp xale ba nga xam ni say at matagul juróom-ñaar juróom-ñaar jëm suuf koor wàcc na la waroo woor ci xam-xamu science ndaxte dafa am lu ñuy wax hypoglycémie maanaam suukar su wàcc ci yaram am lu ñuy wax déshydratation maanaam ndox mu manqué ci yaram dafa metti trop ci ku ne rawatina ci xale bu nga xam ni dafa toll ci âge boobu ndax ku ne xam na ni âge boobu ci la xale bi tollu ci diggu magaayam ci la ferñeent yu bari yi nga xam ni moom la xale bi di soxla ci wàllu màggaayam moo xam ci wàllu njool moo xam ci wàllu am yaram ci âge boobu ci la ñuy gën a def seen liggéey donc bu wooree loolu mun na gàllankoor màggaayam te màggaayam bu gàllankooree mun a tax xale bi mun na am lu ko gàllankoor ci wàllu wér-gu-yaramam donc ci wàllu science bépp xale ba nga xam ni amagul juróom-ñaari at warta woor ñu ñëw ci mag yi fii tamit comme feneen dañ gis mag ñu bari dañuy woor mais ñu jàpp ni bépp mag ba nga xam ni danga nga passé juróom-ñaar fukki at soixante-dix ans koor wóorul ci yow waaye nag di nga gis ku am juróom-ñaar fukki at am kattan di nga gis sax ku am koo xam ne du àgg juróom-ñaar fukki at mais kattanam ak dooleem wax dëgg yàlla may ko mu woor kon nag ci wàllu xam-xamu docteur daal bépp mag boo xam ne danga am juróom-ñaar fukki at jëm kaw koor docteur mayu la ko nga def bu la ko sa kattan mayee nag docteur seet la ñu la mën nga koo def kooku xëy na mën nañ la ko may mais de façon général daal bu say wat weesoo juróom-ñaar fukk koor wàcc na la ci wàllu xam-xamu docteur ndax liñ ciy ragal mooy li ma wax sànq rek mooy manqué ndox mi ngay xam ni moom ngay manqué ndox ak manqué suukar gi nga xam ni moom ngay manqué suukar te dinañ ci ñëw ci kanam ci lan mooy njariñu ndox mi ak lan mooy njariñu suukar bi waaye aussi dañ gis ni mag ñaare dina am ay feebar yu bari yu nekk ci moom waaye day day laqatu mag ay feebaram ñaare dafay laqatu da am feebar mu ndaw moo xam sibiru wala rek nga am yaram bu tàng bu ndaw rek feebar yooyu yëpp daal di yeewu ci sa yaram léegi nag ñuy ragal koor gi ñëw yëngal feebar yooyu ñuy wax moo tax daal tàmmuñ ci koor ci képp ko am juróom-ñaar fukki at jëm kaw ñu ñëw nag ci wàllu sportif yi xëy na fii bariwu fi mais boo demee réew yu bari di nga gis ñuy woo ba pare di daw wala ñuy football walla ñuy def daal sport ba nga xam ni moom moo leen neex ci kaw loolu aussi am na lu ci science bi wax am na lu ci docteur wax mooy sport de haut niveau moom dëppawul ak sport sport de haut niveau mooy nga def compétition moo xam daw la moo xam ci wàllu football la moo xam ci wàllu basket sport bu mu ni doon àndul ak koor sport de haute compétition maanaam di jouer euh, nawetaan wala ngay jouer coup d'Afrique wala ngay jouer coupe du monde ngam day laaj ay énergie bu bari day laaj effort yu bari kooku dëppoowul ak koor dina ñëw ci kanam ci lan moo tax ñu wax dëppoowul ak koor waaye tant que sport bi mi ngi nekk sport bu yem emaay ndax sport dafa bari te wuute ndax dox rek li wax la marche sport la nga jóge fii wër jàkka ji ñëwaat wala nga jóge fii def cent mètres wala cinq cent mètres dox ko ñëwaat wala nga dem def sa natation bu dee kuy féey nga wala nga def sa benn euh, étirement séance gymnastique bu ndaw loolu autorisé nañ ko ci koor mais képp kuy woor mayuñu la nga def sport de au niveau ñëw naa sànq ci malaat yi nga xam ni xëy na dara méttiwu leen ci seen wàllu yaram waaye am nañ feebar ba nga xam ni day laaj traitement te traitement yooyu mën na nekk garab yi ñu koy jël lu ëpp ñaari yoon saa yu say garab jël bi ñu ko jël bu ëppee ñaari yoon kooku yoon mayu la nga woor dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti ñu ñëw ci wàllu élèves alors xamuñu nag diine lan la ci wax mais dañ seetlu ni ndongo daara yi suñ wooree bu takkusaan xesee ba paase daanaka duñu dégg dara ci bi di jàngale wala boo suñ ko déggee it seen xel du ko jàpp ndax ku ne xam na ni boo wooree ba ngoon bu quatre heures xesee paase wax dëgg yàlla sa kattan wàcce wàññeeku na xiif nga mar nga sa vigilance li ñuy wax vigilance maanaam concentration bi nga war a am pour suivre maître bi wax dëgg yàlla wàññeeku na alors kooku nag. xëy na du xam-xamu euh, diine du it xam-xamu docteur waaye danga jàpp ni am mun na gàllankoor seen njàng doon na baax élèves yi ñu dispenser leen ci koor gi wala boog suñu leen mënta dispenser ci koor gi ñu fexe ba aménager horaire yi nga xam ni ci lañ war a jàng masalan ñu jàng huit heures ba deux heures ñu wàcc xam ne bu deux heures passées dootuñu jàngati kooku benn euh, misaal bu mu jógaloon noonu la rek xëy na dinañ ci ci kanam ci discussion yi koor lan la mën a jur ci wàllu effet maanaam ku wóor ba ngoon yan màndarga moo mën a feeñ sa yaram nee naa ci sama njëlbéenu waxtaan ci introduction bi màndarga yi bari na effet yi bari na waaye day dépendre ci nit ndax yàlla aussi yemalewut yow mun ngaa woor ba ngoon doo am benn problème mais sa moroom mun na woor ba ngoon jële ci ay màndarga yu nga xam ni parfois mun naa metti lool kon nag ñu bëggoon leen baaxe màndarga yooyu yan màndarga la bi ci njëkk mooy li ñuy wax hypoglycémie alors hypoglycémie mooy suukar su wàcc ci yaram suukar mooy lu ñuy wax glucose ci sunu xam-xam dafa mel ni glucose mënta ñàkk ci doomu adama doomu doomu adama lu ne mën na manqué ci moom bam des li ñuy wax glucose maanaam suukar ndax dafa mel ni oto ak carburant oto soo ko bëggee jariñoo faaw nga def ci carburant waaye doomu adama it yaramam su waree fonctionner normalement faaw mu am loolu ñuy wax glucose waaye glucose warta ëpp warta néew su néewee mooy li ñuy wax hypoglycémie loolu koor mën na ko indi li koy waral mooy ñàkk lekk gi ndax glucose lu ñuy lekk lay doon ñam li ñuy lekk wala li ñuy naan ci la glucose di nekk léegi nag boo toogee fukki waxtu jàpp fukki waxtoog ñaar wala léeg-léeg mu ëpp ko lekkoo naanoo naturellement sa suukar mun na wàcc li ñuy wax hypoglycémie suukar nee naa daf war a yem warul wàcc warul yéeg bu yéegee mooy li ñuy wax diabète bu yéegee ba jéggi dayo mooy li ñuy wax diabète mais bu wàccee lool tamit mooy li ñuy wax hypoglycémie mais hypoglycémie ba tey moo gën a bon diabète man de su ma doon tànn entre mi ak jabet man jabet lay tànn ndax hypoglycémie moo gën a bon ñun moom lañ gën a ragal diabète ndax moo gën a gaaw rey bala nga koy xam rek euh, ku la téewoon fii ci sa pour ñetti minutes day daal di téye deret ji deret ji dudul jàll ci cerveau bi donc suukar si dudul jàll ci cerveau bi ndax suukar ci deret ji lay jaar loolu mën na indi nit ki xam léeg-léeg sax du question ay xoj mais cravate bu seeree rek déjà boo ko solee am na noo koy serré trop mun na indi tolof tolof mun na indi ay jafe-jafe trop ci wàllu wér yaram kon nag glucose lu am solo la lan mooy mandarga hypoglycémie maanaam ni ñu xamee ni doomu aadama bi kat suukaram dafa wàcc li ci njëkk mooy bopp bi metti bëri na ku woor ba ngoon sa bopp metti bopp bi metti bi nag mun na mettee façon bu ne bopp bi yëpp mun na metti metti bi mun na intéressé benn ŋaalu bopp bi mun na metti intéressé jëbi mun na ñëw ci ndong bi donc bref metti bi mun na jàpp bopp bi yëpp waaye metti boobu mun na tar mën na dem ba mel luy tëgg mën na dem ba metti trop ba taqalikoog sa sago te lenn rek moo ko waral mooy suukar su wàcc waaye nag doomu adama yi ni ñu koy sentiré dafa bari te bokkut ndax nee naa sànq ni nit dafa bari te bokkul nit ni mën a supporter keneen xëy na la lu mënu ko supporter su bopp bu metti bi weesoo nit ki mën na miir wala ay bëtam lëndëm mën na dem bay lox mën na dem bay lox ba am li ñuy wax tremblement di lox waaye tamit mën na dem ba sotteeku ñaq tey xet mën na dem it ba am sensation de faim maanaam dem ba mel ni dafa xiif donc màndarga yooyu mooy màndarga mandarga hypoglycémie beneen màndarga ba nga xam ni mën nañ ko gis ci kii woor mooy li ñuy wax déshydratation déshydratation may manqué ndox nee naa sànq suukar moom mun a ñàkk ci doomu adama waaye ndox it ku ne xam na ni mun a ñàkk ci àddina ku ne xam na ni aussi mun a ñàkk ci doomu adama te boo jëlee nit doomu adama bi dañuy ni 60 pour cent ci kooram lépp ndox la masalan suñ waxee diw 60 kilo lay peese 60 pour cent yépp maanaam presque lu ëpp 40 kilos yi ndox la kon presque nit li ci ëpp ci moom ndox la bala nga koy xam nga amoon feebar biir bu daw wala wàcc bu wetti rek boo ko defee ñetti fan nga pesé wu nga xam ni sa poids lu bare bare bare wàcc na ci kon daanaka nit li ëpp ci moom ndox la léegi nag saa boo wooree ba ngoon naanuloo lekkuloo defuloo dara ndox moom mun na wàcc sa yaram ni koy xamee li njëkk mooy di nga mar di nga perdre poids léeg-léeg sa tension bu ko nattee tension bi mun naa wàcc lool mun nga tayal mais mandarga bi ñu ci gën a jàpp mooy sa saw day néew ku ne xam na ni koor ñaare li ngay saw du bari loolu yëpp ay mandarga yi nga xam ni ay mandarga déshydratation maanaam manqué ndox te euh, saw bi liñ ci seetlu mooy Euh, dafa mel ni luy concentré wu maanaam dafa mel ni dafa gën a lëndëm mel ni dafa gën a nëx loolu lépp manqué ndox bi nga xam ni yaram bi manqué na ndox mooy saigné noonu kon loolu mooy déshydratation hypoglycémie ak déshydratation nag moom lañ gën a ragal ci koor maanaam suukar su wàcc ak ndox mu wàcc dina ñëw ci kanam ci faram fàcce mandarga yooyu la bu loolu weesoo tamit gis nañ ni ci wàllu digestion am na ay màndarga yu nga xam ni dinañ koy far faral di gis ci koor bi ci njëkk mooy li ñuy wax constipation constipation yaakaar naa ko ne xam na ko mooy seere alors li ko waral mooy ñàkk lekk bi ndax ku lekkul naanul faaw nga am constipation te dog bi li ci ëpp ci ñun wala boog ci senegal dañuy faral di lekk ceeb di faral di lekk mburu mu bay ñenn ñi surtout suñu mbokku njaayeen yi di faral di lekk ay ay bonbon wala ay beñe yooyu yëpp mën na indi seere ci tàngu seere boobu nag léeg-léeg mun na metti ndax mun na jur lu ñuy wax hémorroïde maanaam jàngoro kajoor mun na dem bay nàcc mën na dem ba indi ay ballonnement abdominal manaam biir bu teng waaye tamit mën na dem ba indi yeneen gàllankoor yoo xam ni xëy na léeg-léeg mën na indi gàllankoor ci wàllu koor doomu adama loolu nag am na saafara saafara bi incha allah ci kanam tuuti dinañ ci ñëw léeg-léeg nit ki biiram mën daw daw bi lu koy waral mooy léeg-léeg ndogu bi ñam yi dañ koy jaxas dañuy gis ku lekk ceeb jóge fa lekk maafe surtout suñu mbokku njaayeen yi jóge fa teg ci laax teg ci leneen ak leneen teg ci ndox mu sedd teg ci café loolu lépp nga bëgg ko jaxase loolu boo yeewoo mën na la indil euh, biir bu dysenterie mun na la indil ay feebaru biir bu daw waaye ñaare nekk na feebar yi nga xam ni feebar la yoo xam ni amul solo te am am na saafara wax naa sànq ni ulcère it mën na yeewu ci koor ndax nit ki mun nga am ulcère xam ko mais mun nga am ulcère tamit nga bañ ko xam nga woor ba ngoon gis ni sa xol mi ngi commencé jam gis ni yaa ngi commencé di am li ñuy wax ay épigastralgie maanaam xol bi metti wala léeg-léeg nga ñëw gis ni am nga point de côté point de côté boobu mën na nekk point de côté droite mun na nekk point de côté gauche yooyu yëpp nag dinañ ko ràññee ñaare ci koor mais koor it gis nañ ni léeg-léeg dina ci faral di am jafe-jafe ci suñu wàllu nelaw ndax ku ne xam na ni euh, koor euh, daanaka nelaw yi guddi gi day xaw a néew ndax nit ñi dinañu faral di guddee tëdd lool moo xam dañuy jaamu yàlla moo xam ñu def seeni naafila te it gis nañ ni ñu ëpp dañuy teel a yeewu lool di toppatoo seen wàllu xëddëg yu mel noonu donc loolu it am na lu muy indi ci wàllu gàllankoor ci seen wàllu sommeil léegi nag docteur yi wala boog ñu ci ëpp li ñu recommandé mooy fexe ba teel a tëdd donte xam nañ ne loolu jafe na ci wàllu koor ndax sunu aada wàllu ni ñuy euh, xëdd yi ñuy guddee walla walla reer yi ni ñuy guddee mais ku ko mënoon di teel a tëdd moom baaxoon na ci koor am na luñ ñu digle mooy diggante tisbaar ak takkusaan dafa mënoon am sieste donte 30 minutes wala 40 minutes doon na baax bokk na ci li nga xam ne en tout cas dina recharger li ñuy wax batterie yi. ginnaaw loolu am na yeneen mandarga yoo xam ne aussi dinañ ko faral di ràññee ci koor mooy dina mel ni da nga sonn mu mel ni danga doon liggéey say yaram di metti say articulation di metti nga dem ba ci yàgg mel ni bu doon da ngay jàng amatoo concentration benn bi wala boog mun nga dem sax ba mel ni ku naqari deret loolu yëpp mu ngi ko gis ci koor loolu li ko waral benn mooy euh, hypoglycémie boobu moo waxoon sànq maanaam suukar su wàcc si waaye tamit déshydratation bi ak li nga xam ni mooy manque nelaw bi mën na indi yooyu mandarga kon mandargay koor bari na te wuute te it yi ni muy feeñee ci doomu aadama yi bokkut mun diw mën na ko supporter mais keneen aussi mën na ko bañ a supporter léegi ñu daal di ñëw ci bénéfice du ramadan sur la santé maanaam koor ban njariñ nag la mun a am ci wér-gu-yaramu doomu aadama bi yaakaar naa sunu jataay bi bokk na ci li nga xam ni euh, euh, daanaka lu am solo la mooy koor ban njariñ la mun a am ci wérgu yaramu doomu aadama njariñ bi ci njëkk mooy dañ gis ni koor occasion la ba nga xam ni yaram bi day nekk li ñuy wax au repos mooy lan mooy machine bi nga xam ni moo waroon a toppatoo wàllu digestion bi maanaam li nga xam ni mooy tax lekk gi machine bi nga xam ni moo doon toppatoo wàllu mécanique machine bi nga xam ni moo waroon too wàllu feeñeent yu bari ci deret yi machine yooyu yëpp dañuy nekk Europe loolu nag lu am solo la ci doomu adama ndax dañu gis ni at mi bu dee fukki weer la ak ñaar presque fukki weer yeeg benn yëpp nit ki da koy liggéey ci wàllu machine am li ñuy wax digestion li ñuy wax euh, sécrétion li ñuy wax appareil nerveux li ñuy wax appareil sécrétoire appareil yooyu yëpp ci weeru koor dafa mel ni dañuy noppalu muy lu am solo misaal bi mooy dafa mel ni oto booy dawal am na distance bu nga xam ni boo ci tolloo faaw nga gaare ko def lu ñuy wax révision mécanique def lu ñuy wax entretien def lu ñuy wax vidange tour tour huile bu bon ba def ci huile bu bees ci ma ci misaal noonu la koor mel ci doomu adam kon euh, weer la ba nga xam ni dafa mel ni machine bi dafay noppalu muy lu am solo waaye dafa mel tamit nii ci weer woowu ci la toxine maanaam li ñuy wax tooke li ñuy wax euh, déchets yi nga xam yépp ci lañuy ñuy ci doomu adama bi kon ci gàttal weer la wi nga xam ni ci la yaram wi di noppaliku ci la yaram wi di génne tooke yu bari moo xam da nga koy sanguwaay moo xam leneen mais weer la bu nga xam ne aussi ci la ci la ñuy référé waat yenn tissus yu bari maanaam euh, ci misaal batterie yu bari wala bokk pièces yu bari ci la ko yaram bi di changer kon nag loolu lu am solo la. léegi nag ci wàllu détail nii la tëddee koor bokk na ci li nga xam ne day defar tension wu nit ndax ku ne xam ne ni jamono bari na feebar ku ne xam ne nii feebar yi bari na waaye tension bokk na ci feebar yi nga xam ni en tout cas moo gën a sonal askan wi rawatina nag ci Sénégal rawatina ci daaru Moukhty mais liñ seetlu mooy koor bokk na ci liy defar tension wu doomu adama koor it bokk na ci li nga xam ni day defar li ñuy wax cholestérol cholestérol mooy niinaayu deret képp ku nga xam ni danga am paralysé wala nga yeewu moo xam sa loxo la moo xam sa gémmiñ mel ni làmmiñ wi dafa damm wala sa tànk mel ni dafa paralysé wara nga am loolu tubaab di wax crise cardiaque loolu cholestérol moo koy joxe te koor bokk na ci li nga xam ni day dindi euh, wala boog day saafara cholestérol boobu kon nag loolu bokk na ci li nga xam ni mooy euh, njariñ yi nga xam ni koor am na ko ci wér gu yaramu doomu adama koor it mun na tax doomu adama bi maigrir maanaam jeex ndax ku ne xam na ni yaram bokk na ci li joxe feebar ndax boo amee yaram tension dina la yomb soo amee yaram diabète dina la yomb soo amee yaram rhumatisme dina la yomb waaye boo amee yaram ay feebar yu bëree bëri bëri dina la yomb koor nag bu ñëwee bokk na ci li nga xam ni mooy tax doomu adama bi jeex kon nag lu am solo la koor dina éliminer graisse ku ne xam na ni graisse lu niin la te ku ne xam ne ni deret bu ne siddit yi mun naa boucher te ku ne xam ne ni siddit bu boucher ah paralysie mun na ñëw wala crise cardiaque mun na ñëw koor nag day dindi graisse wala boog day wàññi graisse bi ci doomu aadama bi koor occasion la ci ñi nga xam ne dañuy faral di tux wala ñuy faral di yëy guro wala ñuy faral di naan café dem ba cronit ci dem ba nga xam ne boo ko amul sa bopp mun na métti wala boo ko amul doo nelaw wala boo ko amul xëy na mun na la taqaliko sa sago koor booy woor loolu mun na dem ba xam ne loolu mun na dem ba jeex ci yow kon nag occasion la ba nga xam ni ñi nga xam ni dañ am li ñuy wax dépendance maanaam dañoo dem ba mel ni seen yaram dafa tàmm drogue yooyu moo xam muy kafe wala muy cigarette wala muy guro ak lu mu mën di doon bu ñuy woor loolu mun na dem ba denc ñoom kon nag loolu beneen jeexital la ba nga xam ne bu am solo la boo xam ne ku ne war nga ko xam waaye tamit nee naa sànq ni koor occasion la ba nga xam ni ci la ñuy def entretien yaram bi yaakaar naa ku am oto xam nga ko ni ñu waree entretenir oto noonu lañu war a entretenir doomu aadama kon nag or liñ ci seetlu ci wàllu xam-xam mooy yaram mi dafa mel ni luy def entretien lépp la nga xam ni moo nekkoon tooke wala loo xam ni dafa nekkoon ay tilim ci sa yaram ci sa biir deret wala euh, ay cellules maanaam ay ay ay ferñeent yi nga xam ni danga waroon a yàqu loolu lépp ci koor dañoo gis ni doomu adama bi da koy éliminer kon nag lu am solo loo xam ni doomu adama yëpp war nañ ko xam waaye tamit koor occasion la pour doomu adama bi jànkoonte xiif jànkoonteeg mar ndax it doon na baax doomu aadama bi léeg-léeg mu not boppam ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu àddina xiifal boppam malal boppam loolu bu amee rek euh, yaram wi day tibb ci li ñuy wax réserve ni ma ko mën a misaalee mooy nga dema dema dema dema dema dema dem ba xëy na amatuloo benn énergie nga dem ci sab denc bu soree soree soree sori tibb fa loolu mooy misaal bi loolu nag aussi lu am solo la ci doomu adama ndax bëri na feebaru tension bëri na feebaru crise cardiaque bëri na feebar yu deret yu bare bare bëri yoo xam ni koor mën na ci dimbali doomu adama ba saafara kon nag loolu tam beneen màndarga la bu nga xam ni war nañ ko xam ci koor waaye koor it dëgg la baax na trop dëgg la yàlla moo ko santaane waaye nag am na ñoo xam ne attanuñ ko kooku tam il faut nga nangu bu ko yàlla waxee it yaakaar naa da cee yokk nii boo ko manee ci sa wàllu wér-gu-yaram alors am na ñu bari ñi nga xam ni nag dañuy am ay jafe-jafe ci seen wàllu koor alors ñooñu ñaare mooy ñi nga xam ne attanuñu ko ni muy dikkee ci ñoom nag mooy mun nañ woor ba ngoon ñu jekk-jekk mel ni lu xam wala ñu jekk-jekk mel ni seeni nopp day tëgg wala ñu jekki-jekki mu mel ni dañoo tooy xëpp ak ñaq wala mu jekki-jekki mel ni dañoo am seen xol di metti ñuy waccu loolu lépp ay mandarga la nga xam ne ay accident la loolu bu amee ñaare boo ko seetee ba ci biir ci doon woor da ko attanul moo tax ñu ñu dénkaane ne képp kuy woor normalement war nga ñëw laata koor gi di commencer ñu xool la ci wàllu docteur ba xam apt nga maanaam ndaxam mun ngaa woor wala ba xam mënuloo woor ci xam-xamu docteur mu ngi mel ni kuy dem Makka rek normalement war nga ñëw ci docteur yi ñu xool la seet sa yaram seet sa deret seet ba xam mën ngaa aj wala mënoo aj donc koor it normalement képp ku ci bëgg a war ngaa ñëw ci docteur ñu xool ci sa wàllu deret xool ci sa wàllu tension xool ci sa wàllu xol xool ci sa wàllu lépp lu muy doxee ba xam apt nga pour koor wala ba xam aptoo ci koor liñ seetlu nag mooy ñaare léeg-léeg dina am li ñuy wax crise cardiaque crise cardiaque mooy nga jekk-jekk moo xam da nga nekk marché moo xam na nga nekk sa place di liggéey moo xam na nga nekk sa tool di liggéey nga jekk-jekk daanu daanu xëm ñaare eh, am na sax ñoo xam ni dañ fay jaare loolu bari na li ñu fay gis li ñuy wax crise cardiaque loolu aussi léeg-léeg dinañ koy faral di gis ci koor mais loolu lépp li ko waral mooy ñi koy def dañ ko attanul rek loolu rek moo ko waral moo tax nag ñun ñu dénkaane ni képp kuy woor war nga am ndigalu docteur ci ba xam mën nga ko mënoo ko léegi nag ban taxawaay lañ war a am d'abord ci ni ñuy waajalee koor ndax koor nee naa sànq ne lu am solo la waaye tamit war nañ ko waajal ci bala muy ñëw loolu surtout dafa jëm si li ma wax sànq ci visite médicale visite médicale bokk na ci li ñuy waajale koor dem ci docteur mu nemmeeku la mu xool sa yaram xool sa deret ba xam yow amoo diabète wala déet xool na ba xam amoo cholestérol wala déet yaakaar naa lu am solo la ci koor loolu nag dañ ko baaxoowul def Sénégal mais ku ko man def ko de moo gën képp ku nga xam ne aussi da nga tàmmoon di naan café wala nga tàmmoon di yëy guro wala nga tàmmoon di tux cigarette wala yëy pitikola wala leneen mu dem ba nga xam ni yow daanaka boo waree ba ngoon sax yow du mar wi wala xiif bi moo lay sonal waaye loolee nga tàmmoon dem ba sa deret tàmm ko ba sa xel tàmm ko ba sa xol tàmm ko daanaka loolu moo lay sonal ñooñu aussi su koor bi jubsee war nañoo tàggat seen bopp ci loolu fexe nag ba wàññi kafe gi wala fexe ba wàññi ataaya ji wala fexe bu dee ñuy tux la ñu fexe ba wàññi tux mi wala bu dee ñu doon yooy guro la wala loolu en tout bu koor gi jubsee ñoom war nañoo bàyyi xel bu baax a baax a baax ci loolu fexe ba wàññi ko ba nga xam ne bu koor gi ñëwee du nekk lu leen sonal léegi nag yu ñëw ci woor ba ngoon wala boog ñu commencé ci xëdd bi naka lañ ko war a doxale dama tàmmul toogaan c'est kon ku wóor ba fajar jot nga war a xëdd manaam nga war a tàmmali koor lan lañ digle ci wàllu lekk bi loolu tam yaakaar naa lu am solo la liñ war liñ digle ci wàllu docteur mooy nga lekk lekk bu woyof nga bañ a lekk lekk bu diis maanaam lekk ay pat lu mel ni ay vermicelles lu mel ni macaroni lu mel ni spaghetti taamuñ ko ci liñ ci taamu mooy lekk lekk bu woyof moo xam laax la moo xam fonde la moo xam masalan beneen lekk la mais dana lekk lekk bu woyof li nga xam ne moom lañu ci digle aussi mooy ñu bañ a lekk lekk bu niin trop moo xam dafa niin ci wàllu diwlin moo xam dafa niin ci wàllu beurre moo xam aussi dafa niin ci wàllu lekk yu niin yi daal en diglewuñ ci ku lekk lekk bu niin bu bari ndax loolu boo ko defee mun na la gàllankoor ci sa wàllu digestion mun na la indil li ñuy wax ay xerñeeñ ak yu mel noonu léegi boo ci jógee boo ñëwee nag ba war a dog liñ ci taamu ginnaaw boo lekkee sa tàndarma te tàndarma tàndarma bi aussi xëy na diine moo ko wax mais ci wàllu xam-xam aussi lu am solo la ndax tàndarma boobu boo ko lekkee mooy tax ndox boo ko naanee ndox mi toog sa yaram lu yàgg li ma bëgg a wax mooy am na lekk yooyu lekk wala am na naan yooyu naan daf lay tuurloo ndox su la tuurloo ndox da ngay gaaw a mar donc tàndarma bokk na ci li nga xam ne nag moom boo ko lekkee sa ndox day taxaw sa yaram ndox gaaw a tuur donc du la donc mar du la sonal ci koor ci kon nag diina wax na ko waaye xam-xam it am na lu mu ci indi ci wàllu tegtal boo ci jógee liñ digle mooy nga naan lu tànk naan lu tàng nag mun na nekk kafe mun na nekk meew mën na nekk ataaya mi ngi dépendre ci li nga bëgg a naan mën na nekk seexu mais lu tàng nga ci war a teg loolu nag lu am solo la ndax biir bi dafa yendoo woor ba ngoon donc dañoo digle boo dogee nga naan lu tàng mais li ñu tere mooy naan lu tàng rek teg ci lu sedd loolu bokkul ci li nga xam ne dañ ko digle lu tax li tax mooy euh, déjà ci bëñ yi day yàq ay bëñ ndax boo naanee euh, lu tàng moo xam café wala ataaya nga teg ci lu sedd bu yàggee say bëñ moom daanaka ku koy ku koy teel a ñàkk ngay doon kooku baaxul ci ay bëñ li ci tegee aussi mooy euh, boo ci jógee ci loolu normalement euh, ginnaaw bien sûr ba jullee ba pare nga teg ci lekk bi nga war a lekk mais lekk bi nga lekk aussi dafa war a nekk Euh, waroo lekk lu bari mais luñ ñu seetlu mooy dog bu xësee ba jot ñaare nit ñi dañuy faral di lekk lekk gu bari alors lekk gu bari googu nag euh, taamuñ ko ci ci wàllu xam-xam ndax dañ seetlu nii dalay gàllankoor ci sa wàllu digestion mais tamit dañ seetlu ni sax en général boo lekkee lekk gu bari ci nga gën a sonn ci koor te mën na la indil constipation mën na la indil ay waccu mën na la indil li ñuy wax indigestion kon liñ ci taamu mooy lekk lekk bu yem rek manger à sa faim maanaam lekk ba suur nga bàyyi liñ digle tamit ci dog mooy boo paree ci lekk gi def sa julli ba pare soo mënee dox donte dix minutes wala quinze minutes nga def ko alors loolu liñ ci jublu mooy dina tax digestion bi maanaam machine bi toggu lekk gi pour mu rees dina tax liggéeyam mu mun ko def bu baax donc képp ku ko mën boo ndogoo ba pare donte dix minutes wala quinze minutes nga dox ko bokk na ci li nga xam ni digle nañ ko. li nga xam ni moom lañu tere mooy ku naan lu tàng trop wala lu sedd trop trop moom ñun pour ñun dañ ko tere trop café mën nga ko naan ataaya mën nga ko naan sexoo mën nga ko naan. mais warul tàng jër ndax tàng boobu muy tàng jër day lakk put te bokk na ci li nga xam ni day joxe cancer oesophage alors cancer oesophage nag musiba la moom musiba la ndax bokk na ci cancer yi nga xam ni xëy na fii bariwu fi mais ku dem Dakar diggante principal Dantec bëri na cancer de l'œsophage alors cancer de l'œsophage nag bokk na ci li koy joxe ñamu tàng wala ñam mu sedd trop donc bépp lekk bu tàng jër wala bépp ndox mu sedd guy wala boisson bu sedd guy lakk boobu muy lakk put bi bu yàggee mën na indi lu ñuy wax cancer de l'œsophage nag musiba la kon nañ ci bàyyi xel bu baax liñ ci digle aussi mooy ñu bañ a naan lu saf suukar trop ndax liñ seetlu aussi mooy bisaab yi dina bari boisson yi dina bari njariñ dina bari mais nañ fexe ba bu mu nekk lu concentré parfois bisaab bi liñ seetlu mooy day concentré ba pare sucré li ñuy wax concentré sucré alors loolu bokk na ci li nga xam ni day indi gàllankoor yu bari ci wàllu wér-gu-yaram gàllankoor bu njëkk bi mooy bokk na ci li joxe diabète lekk bu nga xam ni dafa concentré ba pare sucré mi mel ni bisaab nga def ko mu fort trop. bari bari suukar trop da ngay dem ba mujj gi sax doo doo ko mën a suukar fii tellement dafa fort wala bu dee aussi boisson la wala jus la wala bu mu mën doon liñ ci tere mooy mu concentré sucré boisson mun na am suukar bisaab mun na am suukar njar mun na am suukar mais na woyof te it na suukar si yem mais li ñuy tere mooy lu concentré maanaam lu far ba pare bari suukar. kooku tam lu ñu war a bàyyi xel la leneen liñ digle aussi mooy normalement ku wóor ba ngoon da nga war a lekk xorom danga war a lekk xorom parce que xorom xëy na bu bëree tension da lay jox waaye bu manqué it moo gën a yées sax tension kon doomu adama moom liñ ci taamu mooy lépp dafa war a équilibré maanaam dafa war a yem loolu nag day indi problème ci ñi nga xam ni dañu am régime substantiel maanaam dafa am ñu nga xam ni docteur da laan leen bu guddee bul lekk xorom wala dee ci añ bu ci reer mais koor moom boo waree ba ngoon yoon da la digal nga lekk xorom parce que mënoo woor ba ngoon ba nga lekk xorom ndax xorom mënut a ñàkk ci nit loolu tam lu am solo la lu ñu war a bàyyi xel kon ñi nga xam ne dañoo am régime essentiel li muy tekki mooy woor wàcc na leen képp ku nga xam ne da nga am feebaru tension wala nga am feebaru cardiaque wala nga am feebar bu mu mën doon docteur bi ne la guddi gi bu lekk xorom moo tax ma yow koor wàcc na parce que munoo yendoo woor ba ngoon te doo lekk xorom kooku boo ko defee ñetti fan ñeenti fan di ko gis. leneen aussi li nga xam ni euh, bëggoon nañ ko fàttali mooy aussi waruñu euh, lekk suukar si bari wax naa ko sànq. waruñu lekk aussi euh, mburu mu bari waruñu lekk aussi li ñuy wax pâte alimentaire yu bari maanaam dog mburu baax na mais mburu mu bari moom baaxul donc loolu moo bari laa pour ñun dañ ko war a dindi ci sunu ci sunu ci sunu ci lu ñuy digle bon li muy indi wax naa ko sànq mooy day indi indigestion day indi jàngoro kajoor te parfois mun na dem ba indi ay jeexital yu metti mun na dem bay nàcc ak yu noonu. léegi nag ñu ñëw ci li nga xam ni moom mooy digle yi ndax nee naa sànq koor li nga xam ne moom lañ gën a ragal ñaari mbir la mu li ñuy wax hypoglycémie maanaam suukar su wàcc ak li ñuy wax déshydratation manque ndox képp ku ragal koor ci wàllu xam-xamu médecine ñaar yooyu moo tax nga ragal ko hypoglycémie mooy suukar su wàcc déshydratation mooy manque ndox muy ñaar yi nga xam ne moom wax dëgg yàlla doomu aadama bi mënu ko manqué moo tax ñu digle ni bu dog jotee li ñu war a njëkk a def ginnaaw bu ñu lekkee suñ tàndarma naan suñu ndox mu tàng mais tàngaay bu yem ñu toog ab diir soog nag naan ndox dañoo war a naan ndox donc suñ dogee ginnaaw bu ñu lekkee suñ tàndarma naan suñu kafe dañoo war a toog cinq minutes wala boog dix minutes soog a naan ndox maanaam yaa ngi différé tàngoor yi parce que li ñuy bañ mooy tàngaay wi ak seddaay bi tase ci biir bi tase ci bëñ yi loolu lañ ci ragal léegi nag taamu nañ aussi ci xëdd moom déjà diine da ko digle mais mun munta ñàkk nga naan ndox booy booy booy xëdd kooku moom ku ne xam na ko waaye naan ndox bi it da ngay naan ndox lu yem rek alors sànq wax naa ni faw ñu lekk lekk bu am xorom dama fàtte woon wax sànq ni xorom bokk na ci li nga xam ni day téye ndox ci biir yaram donc xorom mënut a ñàkk ci doomu aadama soo gisee ñuy geet nit ñi ñi nga xam ni euh, jigéenu wérul ñi seen tànk néew yi wala ñi nga xam ni dañoo am feebaru cardiaque seen tànk néew yi wala ñuy fatt ñu leen di gett xorom dañoo bëgg seen ndox génn ndax boo bëggee sa ndox gaaw a génn rek mooy da ngay gett sa bopp xorom boo bëggee it sa ndox nekk sa yaram yàgg ci mooy da ngay lekk xorom kon dañoo digle ci koor ñu lekk xorom waaye nag bu ñu ko waxee it xorom bu yem lañu ñu wax donc wax naa sànq tamit ni Euh, diglewuñu jaxase lekk yi lekk ceeb fii jóge fa teg ci laax jóge fa teg falee teg falale loolu bokkul ci la nga xam dañ ko digle ndax day indi ay gàllankoor ci wàllu ci gu yaram te it ku ko mën bu la ko sa liggéey maye wala sa jot may la ko soo mënee am sieste ne serait-ce que minutes wala une heure de temps bokk na ci liñ digle moo xam diggante tisbaar ak tàkkusaan moo xam diggante takkusaan ak timis mais bokk na ci li nga xam ne daal digle nañ ko ci wàllu xam-xam jamono ji ñu nekk nii dañ nekk jamono nawet dañ nekk jamono tàngoor te ku ne xam ne ni koor metti na kon diglewuñu ci ku ko man ndax xëy na parfois liggéey mooy tax munoo moytu tàngoor bi ak ku ko mañ nga moytu naaju tàng bi baax na ci surtout mag ñi ak xale yu ndaw yi nga xam ni dañuy jàng koor te ne woon naa sànq ni ñun xale yi tànk amuñ juróom-ñaari at pour ñun waruñoo woor boo nee naa sànq tamit ni ñi nga xam ni dañoo am jabet bari ñu dugg ci woor docteur moo leen war a seet ba gis ni war nañoo woor waaye waruñ koo jóg ci seen coobare bopp kooku tam bokk na ci li nga xam ne dañ ko digle kon loolu mooy li nga xamoon moom lañ préparé woon tey ci wàllu waxtaan euh, xëy na dañ koo tënk waaye liñ war a wax ci wàllu koor ak wér-gu-yaram bari na lool waaye mënuma jeexal mukk nag te delluwuma di remercier bu baax a baax a baax le comité d'organisation dellu aussi di remercier ñi nga xam ne ñoo toog di ñu déglu waaye tamit di remercier la presse les journalistes di dellu tam di sant yàlla bu baax di wax nii ni après mën nañ tijji waxtaan wi maanaam li ñuy wax débat discussion ndax li ci ëpp solo mooy lan ngeen bugg a xam dëgg dëgg dëgg dëgg ci seen wàllu wérgu yaram ak koor ak lan moo xam ni xëy na leeru woon ci ween bopp ci wàllu koor ak wérgu yaram kon nag euh, maa ngi dellu di leen gërëm bu baax. di dal di sant yàlla di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf. parce que li ma présenté nii xëy na su ma ko doon wax ci tubaab ci la gën a yomb ci man <laughs> donc tey presque huit heures ba douze heures dama doon jéem a tekki baat yi ci wolof kon tam maa ngi ciy déglu ci la am na ay baat yi nga xam ne xëy na li ma ko waxee baaxul ci wolof maa ngi ciy déglu bu baax. sëriñ Moustapha Diop ci waxtaan wu am solo bii nga xamante ne tey baax nga ñu ko yaakaar naa ne képp koo xamante ne teew la nga jotaay bi tey jariñu nga te tamit am na loo xamante ne yokk nga ko te li koy firndeel mooy laaj yi nga xamante ne rot na fi bari na baraay boo xamante ne yaakaar naa du xaj ci waxtu wi nga xam ne li nga xam ne moo des ci waxtu wi sax xam naa ne Euh, li may def rek moom mooy damay jox suñu gan gi nga xamante ne mooy Babacar Dieye di médecin adjoint ci Mouhamed Moussa Diop mi ñu affecté ko ci bu yàggut ñu koy dalal jàmm fii ci bi dëkk bi di ñaan yàlla defal ko fi ay xéwal defal ko fi ak yokku xam naa ne ñu jox ko mu sànni ci ay kaddu rek su ko defee ñu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane ndax soxal na mbooloo mi lool ndax laaj yi moom bari na baraay wax ne yaakaar naa du xaj ci kon ñu jox sëriñ Gora Dieye mu sànni ci ay kàddu alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam bon daanaka jël kàddu bi matu ko woon parce que suñu kilifa mi ngi toog mu wax fii yëpp ci wàllu santé et ramadan jàpp nañ ne matale na euh, ñu ngi profité balaa ñuy jox commentaire yi ci gërëm waa dëkk bi gërëm euh, xalifa dëkk bi Serigne Cheikh Khadim Mbacké yan yaan def yaan yàlla def mu yàgg fi te Euh, juste naa apporter quelques commentaires cinq commentaires bu njëkk bi mooy par rapport ak contre-indication yan yan feebar moo tax ñu ne nit ki du woor bokk na li ñuy wax ulcère waaye foofu dañu war a préciser que lay ulcère bi ñuy wax ulcère actif waxuñu la nga am ulcère deux mille deux ah, mille wala mille neuf cent quatre-vingt-dix kooru deux ñëw nga ne non dama amoon ulcère boo xam ne man na dix ans wala mën na vingt ans wala mën na quarante ans du ma woor ulcère boobu contre-indiqué wul koor ulcère boo xam ne dañ biñ ko découvert léegi yàggul ba pare yaa ngi naan ay garab pour boobu ulcère boobu la ñuy wax ne que a woor c'est la même chose aussi pour maladie infectieuse bi. deuxième commentaire mooy par rapport ak nit ku ëmba grossesse ku ëmba ndax mun na woor wala mënul woor euh, loolu ça dépend ci état état de santé ndax corps bi dina ci lor euh, yaay bi wala corps gi dina ci lor de lu lu produit de conception bi produit de conception mooy lu mu jur lu nekk ci lu nekk ci biiram. loolu dañuy def le pour et le xool fekkee koor gi mënul wàññi dara si ñaar ñooñu yëpp si ñaar ñooñu yëpp pas si kenn si ñaar ñooñu yëpp fekkee mënul leen lor ku jigéen bu ëmb bi mën na mën na mën na mën na wóor waaye problème bu ñu jànkuwanteel mooy dañ naka la ñuy surveiller euh, produit de conception bi la ñuy surveiller lu nekk si biir bi du ñu am donc li gën mooy ku ëmb bañ a wóor après am na si diine ni nga ko war a fayee wala nu mu a rattraper koor gi loolu après borom xam-xam nañ si benn bi mooy si wàllu di jigéen buy buy nàmpal ndax mën na wóor wala mënul woor la moo tax ñu ne si fekkee xale bi amagul juróom benn weer mënul woor parce si faj dañuy diglee li ñuy wax allaitement maternel exclusif allaitement maternel exclusif mooy xale bi ween kese la mën nàmp ween kese kese kese boobu moom muy am juróom benn weer mënul lekk leneen donc nàmp boobu day metti si ax yaay ax yaay mu boole ko ax koor donc tant que xale bi amul lu lu lu weesu lu ëpp juróom benn weer nàmpal bi mënul ànd ak koor gi mais fekkee xale bi commencé na màgg commencé na am li ñuy wax alimentaire commencé lekk yeneen lekk yaay bi mën na woor benn mooy hypoglycémie hypoglycémie la moo tax mu ne sànq hypogly moom mu jabet moo gën a hypoglycémie man tamit dama koy loolu ma jabet moom ma am hypoglycémie parce que hypoglycémie dafay effet yi dafay feeñ léegi léegi nii si saa si ba pare su suñ demee ba hypoglycémie jëluñu ko teel ñu ko jël en charge mooy teel ñu ko faj conséquence bi muy def par exemple si sa cerveau loolu day ay dañuy wax dañuy dañuy jàpp ne conséquence irréversible loolu mooy su la xasee ba dal kenn mun mënut ko corriger alors que diabète mën nañ ko faj mais mi su xasee ba yàq si am partie yu mu yàq si cerveau bi loolu kenn mënut si kenn kenn mënut si dellu si kon boobu lu lu lu lu jar a bàyyi xel la si si si koor gi. Euh, quatrième bi mooy par rapport ak mise en activité système de réserve yàlla dafa def si sa organisme am na ay système de réserve ku dafa def corps c'est pas pour mu def corps parce que système de réserve yooyu dafa war a fonctionner te moment bu mu war a fonctionner mooy corps si si si si si mois boobu la war a fonctionner. donc mois de ramadan mois de ramadan je pense que c'est indispensable pour mise en activité système de réserve yooyu kon koor lu am importance la ci déclic ci déclenchement système de réserve yi nga xam ne mi ngi ci euh, mi ngi ci mi ngi nit benn bi lu mu doon insister mooy ni ci am tension ñi ci am maladie chronique yi maladie chronique yi mooy diabète tension cholestérol pour ñu insister pour que ñuy ñëw déjà balaa koor gi ñu ñëw ñu leen ñu seet xool ndax seen yaram ak seen mën naa ndax koor wala mënu ko mënu naa ndax xool jabet bi ndax équilibré na ndax équilibré wul de toute façon jabet boo xam ne nit day piqûre wax na ko sànq mu àndul ak koor mais diabétique bi nga xam ne dafay naan ay comprimé loolu mun nañ adapté traitement am ba comprimé yi mu doon naan suba mu naan ko si ngoon ñu seet ko suukaram fekkee euh, normal na ànd ndax koor mën naa ndax mais li ñu insisté mooy ci visite médicale visite médicale pré mooy avant koor gi visite médicale pair mooy si diggu ñëw ñu seetaat ndax koor gi andiwul ko benn gàllankoor ak koor gi aussi su jeexee ñu xool ndax koor gi bàyyiwul ay ay ay nefas ci ci ci ci yooyu commentaire yooyu laa bëggoon wax mais foog naa sama kilifa te sax maa ngi wax sama kilifa sama mag la te te bu doxinin boobu la am wax mu wax ci ci ci wàllu santé ramadan matale na alhamdulilah maa ngi góor a wala Babacar Dieye ci commentaire bu am solo boobu nga xamante def nga ko ci lii nga xamante ne moom la docteur Diop doon wax euh, yaakaar naa ne sëriñ Ahmad sax am na ay kàddu yu ci bëggoon a yokku waaye nag laaj yi bari na baraay boo xamante ne xam naa ne du xaj ci waxtu bi sax xam li ñuy confirmer rek moom mooy ni ko docteur Diop waxee ci waxtaan bi dafa lim ay nit ñoo xamante ne xaj na ci wàllu wàllu médecine ñoom mën nañoo bañ a woor mu tuddoon ca ku feebar tudd ca kuy nàmpal tudd ca tamit ku ëmb tudd ci tamit xale tudd ci tamit ku màggee waaye ñu xam xamle rek ne loolu ni ko ni nga xamante noonu la ko médecine waxe maanaam islam tamit noonu la ko diglee xaj na du ñàkk ñi nga xamante ne ñooy dontu laaj yi nga xam ne ñoo ñu ci wàllu am na ay question yoo xamante ne ci wàllu googu ñu leeral kenn ku nekk ban étape nga war a àgg ba tax sharia may la nga bañ a woor ci ñooñu nga xamante ne ñooñu la tudd ñu ñëpp kon li ñu def moom mooy dañuy jox Oustaz Ahmed Mbow kaddu gi mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci Euh, li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane ñu bàyyi xel rek ne xam naa laaj yi dañ ciy jukki yenn rek ndax laaj yëpp xaju ci waxtu bi ndax bari na ba bari boo xamante ne duñ ko mën a tontu yaakaar naa ne. docteur Moustapha Diop ñu ngi lay sant ci turu muassasatul Wafa bi huquqil imaan sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ñuy ñaan yàlla mu guddal saw fan wéral sa yaram te bàyyi la sa xel bu baax te liggéey bii nga nekk yàlla defal la ci promotion bu kawe kawee te tey jii nag bëgg nañ lool ndax liñ doon séentu ci waxtaan wi am nañ ci lu kawee kawe li koy firndeel rek mooy laaj yi biñ tàmbalee waxtaan yi ba tey waxtaan wu bare nii ay laaj amagu ci. kon li muy firndeel mooy nit ñi bàyyi nañ xel waxtaan wi bu baax tey teewlu nañ ko tey jariñ ñu nañ ci bu baax a baax comme xam naa nag laaj yi dafa bëri ñuy njëkkanteeg waxtu wi dañuy daal di dugg rek ci laaj waaye dañuy fàttali mbokk yi ni waxtaan wi ku mu raw soo duggee ci site internet yi muy al istixaama wala nga dugg al muridiya wala nga dugg al majalis dañ koy jël en direct bu dee ci rajo yi rajo yi nekk diggante Touba ak Mbacke yépp dañ koy jàllale su nekkee ci télévision yi Touba TV danañ ko jàllale ku ci waxtaan wi raw soo ko seetluwaatee incha allahu lépp da nga ko ci jotaat bu soobee Yàlla kon docteur Moustapha Diop ñu ngi lay sant bu baax ci eh, yombal gii nga ñu defal di la ci gërëm bu baax a baax ci turu muassasatul Wafa kii dafay laaj mu ni yan ñam mooy yi nga xamante ni dafay jox nit ki glucose yan ñam la. glucose euh, mooy li ñuy wax suukar kon bépp ñam ba nga xam ne dafa am suukar rek moo xam muy ñamu moo xam muy ceeb moo xam muy pepp moo xam muy dugub moo xam muy mboq loolu lépp dafa am glucose kon nag ci gàttal lépp luy pepp moo xam ñam bu am suukar moo xam fruit walla leneen ñam yooyu yëpp am na glucose waaw. ba tey laajub ñaare la mu ni nit ki bu yëgee ni suukaram mi ngi wàññeeku ci yaramam nan la war a def. bu yëgee ni suukaram euh, mi ngi wàññi ko déjà ni mu koy yëgee mooy boppam day métti boppam dafay métti muy miir ay noppam di tëgg ay bëtam di mel ni luy flou loolu mooy màndarga ya nga xam ni mooy sukkar su wàcc bu dee dafa woor évidemment du mën a dog <laughs> dafay jëm a muñ rek mais bu dee wóorul dafa war a lekk sukkar war a boog mu lekk lu ñuy wax euh, lu saf sukkar ñu léeg-léeg ñoom malaat hôpital bu ñëw am mandarga yooyu mais suñ ko saxalee suukar wala ay boisson wala ñu sampal ko sérum glucosé maanaam sérum yooyu am suukar rek day daal di jóg donc loolu la war a def. kittam mu ni ndox mu wàññi ci yaram lan la mën a jural nit. waaw nee naa sànq ndox daanaka mooy nit rek nee naa boo jëlee nit ki 60 pour cent yi ndox la kon ndox bu wàññeekoo ci yaram day indi ay gàllankoor yu bari li ci njëkk mooy euh, organes yi ñu commencé souffrir te loolu boo ko saafarawut maanaam delloo nit ki ndox moom mu manqué wala nga nga nga nga nga nga sampal ko perfusion wala yu mel noonu mun na indi tension bu wàcc tension nag mun na wàcc waaye am na fu mu war a toll am na fu bu fa tolloo moom vraiment du baax waaye bu dee ay koor la yu mel nii moom ndox mi li muy wàcc bariwut noonu trop donc borom dina ko war a mën a supporter mais masalan ku biiram di daw wala muy wàccu ñaare ñooñu la seen ndox gën a gën a gën a gën a wàcc yooyu nag moom ñaari entéropéta sampal perfusion rek moom moo ko mën a sooyee daal. ki muy laaj mu ne ndax lekk ba suur naan ndox mu baree bari baax na wala déet. waaw lekk ba suur naan ndox baax na mais dafa war a yem li ñu tere mooy lekk lu ëpp wala nga naan lu ëpp mais tant que yem na rek maanaam lekk fu sa xiif toll wala nga naan fu sa mar toll. tant yaa ngi am yem foofu amul problème li ñu bañ mooy lu ëpp ki mu ni ndax ku woor sañ naa naan lu koy tekki maanaam luy daw biiram lu mel ni daqaar wala lay du wala xeet yooyu waaw loolu nag tàmmuñ ko ci koor parce que nee na sànq koor rek déjà day indi manque ndox donc boo ko ci bëgg boolee di naan tooy wala ngay naan euh, ay lay du rek yu mel noonu mën na indi biir buy daw te xam nga biir buy daw àndul ak koor waaw kooku moom tàmmuñ ko ci koor kii dafay laaj mu ni woor ba noppi di maanaam di sëy yan jafe-jafe la mën a jural nit bon euh, amul benn jafe-jafe xam nga sëy moom tànk nit ki mi ngi am kattanam amul problème waaw mais nag tànk nit ki mi nga am kàttanam lañu wax amul problème li bon lu bon mooy force mooy lu ëpp loolu la ñuy tere mais tànk que mi ngi koy mën amul problème ki mu ne dafay laaj ku woor lan la war a doge lu tàng la war a doge walla lu sedd loolu mel na ni leeral nga ko ci biir waxtaan mu ni ñaareel laajam mu ni teel a lekk lu diis lu mel ni ceeb wala laax wala xeet yooyu lan moo ci gën maanaam ban lekk lañ war a lekk bu nu ndogoo mu gën ci suñu yaram waa li mu war a njëkk def mooy jëtal lu tàng ci biiram wax nañ ko sànq toog tuuti toog soog soog see teg lu sedd li ñuy bañ mooy jóge ju lu tàng rek teg ci sedd léegi nag mu nar moo xam lu mu am mun na mun na reer reer boobu mais li am solo mooy bu mu nekk loo xam ne day wex xorom trop bu mu nekk loo xam ne day wex suukar trop bu mu nekk loo xam ne day niin trop mais tant que amul yooyu rek amul problème. kii mu ni tuberculose lan moo koy joxe. waaw loolu du ci thème bi waaye dinañ ko tontu tuberculose li koy joxe euh, doomu jàngoro boobu ñuy wax basiidakook day nekk ci biir dënn moo koy joxe ni muy wàllantee nag mooy nit ki day saxat. nga nooy saxatam fekk saxat si amoon jàngoro boobu loolu moo koy joxe donc mandarga bi ci gën a fës mooy borom day saxat saxat su chronique ëpp fukki fan ak juróom jëm kaw waaye faa nga ñëw hôpital nga defal analyse pour soog a xam ba xam da nga am tuberculose wala déet. kii mu ni ki amee ndoxum siti tànk gisuma ko duma xam lu mu doon parce que ndoxum siti léeg-léeg nit dina ko wax picc léeg-léeg ci waxoo ay kee dem wax ko lee kee wax ko lee mais olof yi jubawuñ seen biir lan mooy ndoxum siti donc ñun xamuñu luy ndoxum siti mais boo ñëwee wañu sa feebar danañ xam lu mu doon ñu tontu la jërëjëf loolu leer na ba mbokk mi mu nii dégg na ci biir waxtaan nga ni nelaw lu am solo la ci nit ki te nee na gis na ni koor gi nit ñi dañuy guddee tëdd lool mu doon laaj mu ni ndax ku jëloon bëccëg bi di ko nelaw rek ndax loolu itam. dana baax ci wér-gu-yaramam wala bon jël bëccëg bi du ko nelaw rek aussi baaxul yaakaar naa diine sax diglewu ko mais dañ ni en tout cas nelaw gën ngaa néew war na mat juróom-ñaari waxtu ba juróom-ñetti waxtu gën ngaa néew te buñ neen nelaw tamit guddee tax ñuy wax guddi waaw am na sànq posé question boobu ndax bëccëg mën nañ cee nelaw di bàyyi guddi mais bu buñ nee nelaw dëgg dëgg dëgg guddi moo tax ñuy wax ndax guddi ci la lépp nekk uruku lépp foofu la nelaw amee njariñ ki day laaj mu ne dafa bëggoon nga labiré ko ban xëdd moo gën ci wér-gu-yaram. bon ban xëdd wax naa ko sànq mooy lim ci taamu mooy bu mu nekk lekk bu diis bu mu nekk lekk bu saf trop suukar bu mu nekk lekk bu niin trop bu mu nekk lekk bu saf trop xorom na nekk lekk bu woyof rek moo xam nag poche fu mu toll ak euh, li mën fu mu toll mais tant que nekkul lekk bu diis. tant ko wexul trop xorom wala saful trop suukar rek pour ñun baax na kii mu ni dafay dégg ñu ni lekk ci jën lu bari daal di wàññi ko teg ci yàpp baaxut mu doon laaj loolu loo ko ci laabire waaw yàpp ak jën moom vraiment déglewuñ ko parce dafa nekk ñaari protéine li ñu wax ci suñu xam-xam yoo xam ni euh, daanaka dañoo bokk famille mooy danga nga da nga jóge ci yàpp teg ci jën wala ba nga jaxase yàpp ak jën te loolu bu yàggee am na feebar bu ñuy wax goutte goutte mooy nga dem ba yàgg nga am protéine yu bari sa yaram loolu feebar lay indi wax nañ ko kon lekk moom li ci da ngay lekk yàpp tey suba nga lekk jën waaye jaxase yàpp ak jën moom vraiment nekkul lu nga xam ni dañ ko taam. kii mu ni day laaj ndax koor mën naa wuutu sport ndax koor mën na wuutu sport. Euh, xëy na diine moom moo ci war doon mais mais yaakaaruma ko parce que koor moom yaakaar naa ni euh, ak sport euh, bokkul bokkul sport mbir la koor it mbir la donc benn bokk ci sa morom waaw ñun liñ digle mooy nga def sa sport waaye liñ digle it mooy nga woor mbokk mi mu ni dafa bëgg a def sport muy laaj yenn waxtu moo gën ci sport bon bu dee dafa woor su dee yaramam may na ko ko wérgu yaramam may ko ko mun na def marche li ñuy wax dox mun na jël vélo dawal dem ñëwaat mais li ñuy teree mooy sport bu metti bi ndax koor gi laaju ko wala bu ko ko temps mayee bu ndogoo ba guddi jot fekk dog na ba pare ba noppalu mun na def sportam ci nam ko mënee. kii mu ni dafay laaj mu ni moom day faral a ànd ak njàqare lu bari maanaam itam daf dul toog lu baree baree bari muy laaj. loo ko doon diggal ci wàllu docteur. bon li ma koy digal mooy mu ñëw consultation waaw su ko mënee mu ñëw consultation su ko defee ñu xool fit woowu di dem lan moo tax muy dem suñ ci amee ñu joxoo waaye lu ñu war a saafara la aussi. kon mbokk moom mu dégg ko bu baax seeti docteur bi ngir ñu wutal ko saafara ci loolu koy dal kiitam nee na moom day def su wooree daal miir mu metti moo koy dal muy laaj loolu loo ko ci jox. waaw loolu wax nañ ci sànq mooy li ñuy wax hypoglycémie hypoglycémie mooy sa suukar day wàcc suukar nag bu wàccee faw nga miir wala sa bopp metti wala say nopp riir loolu suukar si rek mooy wàcc waaye nag bu mu doon ñëw hôpital ñu xoolale tension am tam dina ci baax xool ba xam ndax tension laxasuwu ci wala yu mel noonu kon ñëw hôpital baax na mbokk mi muy laaj ba xam mu ni maanaam ku biiram di daw lan moo koy saafara ci góor ndax moom. maanaam yan ndigal nga koy jox pour su fekkee ne biiram dafay daw mu saafara ko. bon su dee mën na ñëw ñu consulter ko defal ko examen moo gën ndax biir bi daw dafa bari te bokkul waaw <laughs> daa façon daal. <laughs> jërëjëf docteur kon mbokk yi ba tey rek doo ngi ci laaj yu am solo yi nga xamante ni mbokk yi ñoo koy jëme ci waxtaan wu am solo wii ñu docteur Moustapha Diop defal. ten di ko séq ak moom kii nag nee na day def su wooree ba ndogu moom du xiif donte lekk yaa ngi fi waaye moom du xiif moo doon laaj loolu loo ko ci xelal. waaw loolu euh, baaxul parce que boo waree ba ngoon li ñu digale mooy da nga war a lekk pour charger waat batterie yi léegi bu dee du xiif dafa war a ñëw consultation am na garab yu ñu koy jox yoo xam ne dina tax mu lekk ndax boo waree ba ngoon wax dëgg yàlla da nga war a lekk donc bu ñëwee consultation rek am nay tegtal yu ñu koy war a jox pour loolu. kon mbokk moomu mën naa defi consultation ngir ñu dolli ko bu baax ci loolu ko jaaxal ci day laaj mu ni nit ki ñaata waxtu la war a nelaw muy lu gën ci yaramam. bon nelaw daal jàpp nañ ni gën ngaa néew gën ngaa néew war naa mat juróomi waxtu mais gën ngaa bari aussi war na mat juróom-ñetti waxtu waaw. juróomi waxtu ba juróom waxtu boo ko mën a nelaw baax na waaw loolu daal dañ digle quoi. léegi kii day laaj ndax am na ci ndox quantité bu ñu war a naan boo ndogoo ba pare yaakaar naa quantité bu ñu war a naan amul ku nekk ak maram rek man ni ma maree laay naane diw li mu maree lay naane mari du benn am mari du benn nag quantité yi mënta nekk benn mais li ñu digle daal mooy ku nekk na naan ci mar fu toll li ñu bañ mooy nga nga nga ëppal nga ëppal li ngay naan wala nga ëppal li ngay lekk mu ne am na ñoo xam ni dañoo nekk ay suufi ñoo xam ne duñ lekk duñ naan alors ñooñu ah ñooñu nag xëy na yàlla moo moo leen dey parce ñooñu vraiment ah parce que nit nit normal da war a lekk da nga war a naan man loolu laa xam waaw xëy na ñooñu daal ay ay mbiru yàlla la xëy na alors kii mu ne euh, weeru koor yan conséquence maanaam yan effet la mën a am ci wàllu hydratation maanaam ndox ak ci wàllu biir bi ak ci wàllu psychologique bon ci wàllu hydratation nee nañu ndox corps euh, moom day indi li ñuy wax déshydratation maanaam manqué ndox loolu lay indi ci wàllu hormonal nee nañu corps day indi bi li tax muy indi hypoglycémie wax nañ ko mooy sécrétion insuline bi day bari ci weeru koor loolu moo tax hypoglycémie bi di am ci wàllu transit bi nee nañu day indi constipation maanaam seere ndax ñàkk lekk bi mburu mi ñu lekk ak ceeb beeg yooyu mooy wax ak euh, constipation di am ci wàllu psychologique dañ seetlu ni ku woor mun nga am jafe-jafe ci sa wàllu nelaw mun nga am aussi naqari deret am na ñoo xam bu ñu waree dañuy naqari deret naqari deret gi li koy indi mooy xëy na ñenn ñi mënuñoo supporter xiif ak mar waaye ñenn ñi aussi mënuñoo supporter bañ a naan kafe café tisbaar par exemple am na ñoo xam dañoo tàmmaloon seen yaram naan kafe wala tux wala euh, naan ataaya suñ ko deful mun na indi naqari deret wala mun na indi sax ñu dem ba taxal ko seen sago yooyu yëpp koor mun na ko mun na ko indi. jërëjëf docteur kii dafay laaj mu ni ndax ulcère dafay am fu mu toll mën a ànd ak koor wala fu mu amee ci nit ki rek dafa war a bàyyi koor. waaw ulcère mun na wér ulcère day wér feebar la buy wér donc tant que ulcère bi amul problème dem na ba équilibré wu. wér amul problème mais nag ka nga xam ne il sa yaram dafa actif maanaam muy metti su xiifee mu metti su amee xalaat mu metti su naa ne kafe mu metti wala ataaya kooku vraiment warul woo parce que bu wooree mën na indi ay complications yeneen yoo xam ne parfois mun na jéggi dayo ki dafay laaj ñi jëfandikoo lu demee ni ki cigarette ci jamonoy koor yan loraange leen mën a jural ci seen yaram. bon cigarette moom amul koor amul feneen cigarette moom lorange yi mooy day indi cancer cancer mooy li nga xam ne moo ci gën a bon te loo xam ni euh, vraiment gëstu yi wane na ko à part cancer cigarette day indi ulcère aussi cigarette sax dem nañ ba ni day indi tële ci wàllu goo donc yooyu yëpp yaakaar naa ni euh, lu mat a bàyyi xel la kon cigarette moom képp ku ko mën daal nga bàyyi ko moo gën te bis bu yàlla sàkk ñu ngi génne loo xam ni ay feebar yu bari yoo xam ne cigarette da koy indi kon nag lu jar a bàyyi la moom. kon ñiy jëfandikoo cigarette ñu dégg ko bu baax ni baaxul te dafay indi ay loraange ci doomu aadama bi nit nag du jëndal boppam jàngoro sunu borom sax loolu nag docteur moo ko tere wala tulqu aydikum ila ko bu leen sóob seen bopp ci alkande ndax yàlla am na ci yéen yërmande lool kon nit ki war naa bañ a dugal boppam ci loraange mbokk mi dafay laaj mu ni nit ki nan lay xame ni moom mi su demee ba àgg ci juróom-ñaar fukki at. maanaam dana jànkonte ak lu ñuy wax prostate maanaam ndax bi muy nekk ndaw ndax loolu dana dana am lenn lu muy feeñ ci moom loo xamante ni dana yëg ni bu demee ba egg foofu dina am prostate wala ndax loolu du feeñ ci moom. waaw prostate moom euh, amul mandarga ci xale prostate moom ci mag lay feeñ li muy feeñee mooy ci sa wàllu tur ndox dafay bari dafay bari dafay jiggante te dafay am jafe-jafe ci wàllu turndox bi dina metti dina am jafe-jafe. te dina bari te mag lay dal prostate du dal xale mais mag lay dal léegi nag moom en général euh, mag mag daal lay dal ne du mënuñ wax ni lii moo koy joxe wala lee moo koy joxe mais mag daal lay dal bi nga mel ni cataracte dafa nekk feebar yi nga xam ne daal âge maanaam ku bañ mu dal la daal da ngay ñaan yàlla gudd fan <laughs> parce que mook mag ñoo ànd te amul nit ku ñuul amul nit ku weex amul nit ku xonq ñépp lay dal. kii nee na dafay laaj ni bu fajaree moom day naan ndox mu bari waaye day seetlu ni ndox mu bari moom muy naan daf koy tuurloo ndox lu bëree bari muy laaj loolu yan la koy jural. bon c'est normal parce moom moo naan ndox mu bari boo naanee ndox mu bari nee naa lu bari moom lu ëpp moom foog faw mu tuur waaw kon li ñu koy digal mooy mu naan lu yem rek na naan lu yem bu naanee lu yem rek tuur ndox boobu dina dey surtout mu wàññi suukar si aussi quoi suukar su naan. kii mu ni day def moom su wooree ba dog jël buumam di def korn ngir tàggat yaramam muy laaj loolu ban waxtu la gën ci moom ndax bi mu ndogoo wala day xaar ba reer ba noppi wala day bàyyi ba dallu ban waxtu la gën ci moom rek waxtu tàggat yaramam boobu muy def ginnaaw bu mu ndogoo ba noppi. bon su ko neexee bu ndogoo ba paree bala muy reer diggante boobu bu ko neexee mun na ko faa def je pense que diggante boobu moo gën bu ndogoo ba pare ba noppalu le temps muy reer. pense diggante boobu mën na ci jël vingt minutes trente minutes def cordon waaw parce que boo reere ba pare di nga diis te tëb boobu muy tëb du baax ci du baax du baax ci digestion bi. kii mu ni li muy laaj moom nee na day def su naanee bisaab rek am soj moo koy dal muy laaj ba xam loolu lan nga ko ci jox ay xalaat. <laughs> su dee mun na bàyyi bisaab mu bàyyi bisaab ah. xëy na bisaab moo ko jëgut peut-être quoi jërëjëf docteur kii moom it laaj bu mel noonu la laaj te dafa wax ni su wooree ba ngoon mu dogu su naanee bisaab day yëg ni xolam day metti lool nee na fajar itam rawatina suy xëdd nee na loolu daf koy seetlu bu baax a baax rawatina su doon fajar manam bi sàbbu su fekkoon fajar la ko naan day seetlu ni xolam day wëlbatiku lu baree baree bari waaye kon day mel ni rek li nga tontu mbokk mee day dikk ci laaj boobu ndax day mel ni benn laaj bi la rek kon xanaa. est-ce moom aussi amul ulcère ulcère waaw dafa war a ñëw ñu seetal ko ba xam moom lambul ulcère wala déet li ma koy digal mooy mu ñëw consultation kon kooku na ñëw consultation. waaye docteur man am na lu ma seetlu ba tey dinaa la ko laaj dafa am ñoo xamante ni bu ñu xëddee xaj na sax rawatina bu dee loo xam ne dafa xaw a safkaani wala dara soo ci xëddee tëdd boo yeewoo da ngay def li olof yi wax xërñeñ ñi mooy day mel ni day am ndox mu tàng muy faral di dox ci sa ci sa dënn bi loolu ma doon laaj itam lu koy waral di waral wala. xërñeñ moom am na mais ñaare ñëpp lay dal dafa ñoo xam ne xëy na duñ supporter lekk yu néew yi. wala boog lekk yi nga xam ni dafa am tige dege wala lekk yi nga xam ni xëy na daal dafa niin dafa am ñoo xam ne supporté wuñ loolu léegi boo ci lekkee lu bari teg ci naan ndox ba biir bi fees nga tëdd mun na indi ay mun na indi ay xeer ñeeñ mais loolu ba tey am na am na am na saafara am na garab yi nga xam ne bu ko naanee xeer ñeeñ boobu dina deñ jërëjëf docteur kon loolu ñi amee xërñeen ñi ci koor ñu dégg ko bu baax a baax kitam daf doon laaj xam naa jombul sax bokkul ci tam bi waaye nag comme wàll wér-gu-yaram la rek te moom itam laaj boobu la indi nee na day faral di def bu xoolee ci këyit bu weex lu yàgg ay bëtam di jooy muy laaj loolu lu koy faral di def waaw kooku li ma koy digal mooy mu ñëw gisee ak docteur Faye su ko defee mu jëm ko xool ci wàllu bëtam ndax loolu faw ñu xool ko ci ay machine pour mën a xam lu mu doon li ma koy digal daal mooy mu ñëw hôpital am nañ uh, ma bu fa nekk fay bu ñëwee rek mu xool ko waa mbokk itam kii dañ ko wax ni ko day waaj a am tension maanaam muy wattandiku ay lekk yu niin waaye moom day day waajoo xam ne dafa sant mbégere nee na bër daal la mënta bàyyi mu doon laaj ba xam loo ko ciy digal. dafa am tension waaw dafa am tension hmm? waaw ku ñu wax ne da waaj am tension. Ah, day waaj am tension <laughs> waaw kuy waaj am tension moom dafa def tout ku bañ am tension waaw ah, li muy def ku bañ am tension li ci njëkk mooy tàggat yaram di ñax def sport. li ci topp mooy fexe ba wàññi xorom li ci topp mooy fexe ba bañ am yaram ñett yooyu bu ci saxee jàpp naa ni tension boobu yaakaar naa du ñëw ci moom. kittam mu ni maanaam xëdd maanaam ban njariñ la am ci wàllug wér-gu-yaram xëdd ndax dafa bokk ci loo xamante ni dañ koo sunnaal ci wàllu koor te am ñoo xamante ni xaj na ñoom bàyyiwuñ ko xel lu bari bari mu doon laaj ndax xëdd am na lu muy jural nit ki ci wàllu wér-gu-yaramam. waaw xëdd moom dañ koo diglee ci wàllu docteur ndax nee naa sànq ne koor mooy nga toog douze heures de wala sax mu ëpp ko yoo xam ne doo lekk doo naan kon nag li ci gën mooy ci waxtu mujj wu ñu la may maanaam xëdd euh, nga lekk ci nga naan ci loolu mooy tax batterie yi li ñuy wax batterie yi chargé waat dina la mën a téye au moins pendant douze heures ku ko mën moo gën mais continuer noonu ak xiif rek. mooy jur ay feebaru ulcère yi kenn xamul mën na koo jur ak hypoglycémie sànq wax nañ ko ci présentation bi. mbokk mi mu ne day laaj lan mooy màndargam jabet ci nit waaw nan la nit ki mën a def ba ku xeeti feebar yooyu nga lim léegi. waaw kooku damay jox sama naataango docteur Guèye moom tam mu barkeelu ci. bon jabet muy gën a feeñee ci nit. bëri na façon mais yi ñu gën a yi ñu gën a xam yi ñu gën a seetlu. ma li ñuy wax nit ki day tuur ndox lu bëri su dee su tuuree ndox toog ñëw waxtu day demaat tuur ndox te lu muy tuur ndox chaque jour dina mat litre beneen bi mooy lu muy naan dafay bëri ñetteel bi mooy day lekk lu bëri fu ko toll fu mu toll rek comme comme sekkeen wala jawen day lekk tout le temps lekk boobu du ko feeñ fenn day lekk waaye day jeex tout le temps day maigrir di lekk lu bëri di tuur ndox lu bëri di naan lu bëri te tey di guddi bi di di di tuur ndox signes yooyu moo la ñu gën a ràññee ci ci ci ci diabète mais am na yenn signes yu bari mais globalement yooyu la ñuy jërëjëf euh, docteur ci sa tontu bu am solo boobu kii nee na itam dafay laaj ni moom su wooree ba ngoon su ndogoo dafay soj muy laaj lan nga koy digal ak yan maanaam nan la war a jëfandikoo ndogu ngir mu wattandiku soj moom nga xamante ni moo koy dal su ndogoo. bon je pense que sëg boobu amul lien effectif ak corps bi fekkee dafa sëg dañuy xool beneen cause boo xam ne mën na waral sëg bi genre ay allergie na ñëw ñu consulter ko bi bindal ko garab pour sëg bi mais je pense pas que euh, corps gi moo ko indil sëg boobu. corps daal du joxe sëg moom. xëy na am na lu muy jëfandikoo wala lu muy xeeñu wala yooyu mooy faral muy sëg mais corps en tant que tel moom du joxe sëg. kon loolu na ko dégg mbokk moom bu baax a baax a baax kii na day def moom itam. su wooree ba ba ngoon rek nee na ay bëtam dafay lëndëm lool xam naa su ndogoo lay wax ne ay bëtam dafay lëndam muy laaj loolu lan lañ koy digal. waaw boo kooku su dee mag la dafa war a ñëw ñu xool bëtam yi est-ce que amul feebar bët mais tamit wax nañ sànq ni koor day ànd ak euh, ay bët yu lëndëm day ànd ak bopp bi metti day ànd ak miir loolu suukar suy wàcc ak yooyu moo tax moo tax. Ah. mais %e bu dee loolu dafa continuer ci moom mun na ñëw hôpital ñu xool bët yi ndax amul feebar bu bu ne ci biir bët yi [b] ñuy fàttali mbokk yi bu baax ni bu subaa jotaay bi danañ ko séq ak Serigne naa Mbacké mu Serigne Hamzatou Mbacké lim ñuy waxtaanal mooy %e jigéen maanaam àqi jigéen ci islaam yan àq la jigéen am ci islaam busubaa moom la ñuy séq ak moom mu war ñu koo leeral bu baax a baax xam naa docteur laaj yi bari na ndax des na fi fanweeri laaj yoo xam ne tuddaguñ ko xam naa sëñ Modou daa waxoon ni sax bu bu fekkoon ni eh, eh, maye nga ci ndigal dañ la koy jox nga yóbbaale ko jar na sax ñu invité benn émission nga leeral ko ndax laaj yi dafa am solo eh, bu dana kii danañ ci am ndigal lii ñu fi laaj rek ëpp te fanweeri ngi nii yoo xam ne laajaguma ci benn te waxtu wi fi mu mel ni benn minute moo ci des kon laaj bi ñuy laaj rek ci def ni yan lekk ak yan naan moo gën ci ko mooy suñu dernière question moom la ñuy posé bon yan lekk yan naan wax nañ ko sànq